mooy dañ koy mbugal yawmal qiyam uzziba wa kullifa ba pare di ko mooy ne ko aywa léegi balaa mbugal mais arrêté il faut nga def lii jox ko ñaari grain ne ko léegi fexeel nga takk leen nga boole leen takk leen fekk fekk takkoo leen rek mbugal mi day yàgg di day dal ci sa kaw fekk defoo ko te lool du ko mas a def loolu mooy hein kooku borom bi da koy teg ci mbugal moo xam ne ci lay sax wal iyaadu billah allah la ilaha illa sa ay waa lii est-ce que ut dara xaalisu àddina daraja nit ñi di la topp bayre est-ce que jar na lii est-ce que jar na lii moo tax al imam at-Tabari mu ne rahimahullah innama ishtadda fihi al-wa'id min anna al-kadhiba fi al-yaqadati qad yakunu ashadda mafsadatan minhu waaw iz qad takunu shahada fi qatlin aw haddin aw akhdhi mal waaye li anna al-kadhiba fi al-manam kadhibun ala Allah annahu araahu ma lam yura ma lam yura waaw wal-kadhibu ala Allah ashaddu min al-kadhibi ala al-makhluqin waaw Allahu akbar taw al-imam at-Tabari rahimahullah mu ne ah, li tax nag tëkku bi yonent bi saa saam tëkku ki nga xam ne day nar ci gént naan gis na lu mu gisul mu gën a tar tëkku bi tar ci mooy que gis nga boo boo boo naree ci boo yeewoo nii comme ma toog créé benn soir dalaw ma def ma dara mais comme ni ma waxoon sax gis naa Souleymane moo dugg fële gars yi ne ah ban mu ne 11h te 11 am na lu ñu fa sàcc xam nga loolu te du dëgg gisoo ko benn Souleymane xam nga loolu da ngaa nar wala nga toog waa tay bi ma demee école nangam ak nanga dëkkate yoo yaa ko créé darul dëgg xam nga loolu garaaw na wala bon. man gis naa diw di njaaloog diw waaw wala gis naa diw mu sàcc def nangam ak nangam yoo xam ne leer na lu dëgg xam nga loolu mu ne loolu li muy garaaw garaaw ndax loolu euh, seede seede la man na tax waajooju du rey nit ki ah imaginer ñeenti kàcc-kàcc yoo xam ne nit ñi xamuñ seenu kàcc jàpp na ci biti nii ñuy wane dañoo wóor ñu ñëw seede ci nit ba tax ñu war koo faat wala yu mel noonu wala koo xam dañ koo war a teg daanu njaaloo te dara waralu ko lu dul li nga xamante ne nii mooy wax waxu waajoojee ah seedeem boobu nga xam ne tegul ci dara xam nga loolu garaaw na loolu kan la naral aadam yi waaw alal maxluuqiin waaye bu dee ne da ngaa ñëw ne dangaa ngaa gént comme ni ko waxoon sànq da ngaa gis ci gént dara loolu nag nar la ci mooy naral yàlla la tudd mooy mu ngi mel ni da nga ne yàlla moo ma wan lii alors que yàlla wanu la ko te naral yàlla nag moo gën a garaaw naral ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi allahu akbar léegi nag mu ne ndax li boroom bi wax li qawlihi ta'ala wa yaqulu al ashhad waaw haa'ulaa'i alladhiina kadhabu ala rabbihim waaw mu ne bu boroobee Ah, ña nga xamante ne ñooy seede yi dañ naan gaa yii de ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy gaa yi nga xam ne dañ doon naral seen borom lool borom bi tëkku yi da cee bari waaw li mu indi ci alquran di wax kuy waxal yàlla lu mu def loo xam na wanu la ko waxu ko nga ne yàllaa ko wax waaw moo tax ca suuratul an'am mu ne waman azlamu mimman iftara ala allahi aw kazzaba bi ayati llah la yuflihu adh-dhalimun boroom bi ne kan moo dàq kenn dàqu la nar kenn dàqu la bataale aw kacc ki nga xamante ne nii day duural yàlla naan yàlla moo def lii waaw comme ni yéefar yi doon wax waaw ñoom buñ defee faaxisatan <laughs> def seeni yu ñàng ne bee leen ko digal quoi waaw wallahu amarana biha ah borom bi ne away <laughs> dañuy def seeni kàccoor te ñoom yéeféru ba pare naan yàllaa ñu ko digal ñii nga gis yow yorent yow Muhammad ñu koy dund def ñii suñu baay ma yeeg nangam mais yàllaa ñu ko digal ah borom bi ne kan moo leen ko digal maa leen ko digal ñu ne waaw nee nañ yow waaw <laughs> waaw waaw ba pare naan yàllaa ñu ko digal wallahu amarana biha yonent bi alei saa borom bi ne ko mais laajal ma leen borom bi est-ce digle alfahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun ndax yéen da ngeen di waxal yàlla loo xam ne xamu ngeen ko te yéen a gën tay ne sax kene yàlla waxu ko wala ngeen fekk seen maam yi loo xamante ne moom lañ doon wax lépp tegu ci ay nar ngeen naan yàllaa ko wax loolu ngeen di liggéey <laughs> waaw suñu borom ne faman iftara ala allahi kadiban li yudilla an-nas bighayri ilm inna allaha la yahdi al-qawma mu ne ana kan moo dàq tooñ mooy kenn dàq la tooñ ki nga xam ne day naral borom bi tabaraka wa taala ngir sànk nit ñi waaw mooy liñ doon a sànk te ñëpp ci ay gént ngir ñi nga jotam mbaal nga jëm leen cee saxal ak ñeneen yoo xam ne diñ leen fexe mbaal moom daal palmarèsam yëpp sëriñ boo xam ne palmarèsam yëpp ci ay nettali la yoo xam ne dara amu ci ci ay nag borom bi wan na ma ne yéen képp ku ma topp àjjana nga jëm gis naa yonent bay saa saa mu garantil ma ndekete yoo waaye de toute façon moom moom premièrement parce que yu mel noonu ku koy wax ñu gëm la c'est pas n'importe qui ah. bu dee ne yow sa sa sa sa sa sa sa sa comportement sa pratique religieuse ay failles yu rëy ci gis yow ngay julli du dara ci yow ñàkk a woor du dara. raïsul na du dara ku mel noonu bu nettalee yu mel ne kenn du ko gëm parce que tamit loolu euh, lu am solo la mooy ci naan damaa gis yonent bi ay saa saam ñu koy gëm daa am critère ah ah non tàcc kat bu ñëwee taxaw ne gis naa ne saa saam à vrai duñ ko gëm mais li mu wax man naa nekk dëgg ah mais loolu affaire am la moom boroomam waaw affaire am la moom boroomam koo xam ne tout le temps dañ koo jar bu ci mën a faj mën a wax lu amul. tamit même ci wàllu gént di wax lu amul benn jour ñu gis ko mu ñëw ne bon man nag oh gént naa ne saa saa xam nga mën naa nekk dëgg mais sawaay kooku kenn ko gëm parce que moom ci boppam daa miin wax lu amul. moo tax dafa bokk ci charte yooyu mooy il faut waa bi nekk koo xamante ne minimum dafa am décence quoi dëggu waaw mais bu dee koo xam ne kàccikat la bu la neexee nga ne ah man de wax dëgg yàlla yàllaa xam waaye man moom <laughs> yàllaa xam ne man moom duggul sama bopp waaw parce que lu tax parce que looloo tax ci xadis yi képp koo xam ne moom lañ doon falee xam nga kàccikat ci xadis mën naa wax xadis boo xam ne tey dëgg la mais est dañ naan da euh, peut-être comme que dañ koo mié wax lu amul dañu naan lépp lu mu fi waxati laa wax dañ koy sànni ci poubelle waaw bala ñoo jël lenn luy niroog li mu wax mooy keneen ko wóor moo ko wax te sax jëluñu boo xama waxu keneen ki lañuy ñuy jël riwaaye keneen ki kon loolu tamit lu am solo la bi ne. kenn dàqula tooñ ki nga xam ne day kaccal borom bi tabaaraka wa taala ngir sànk nit ñi bi ghayri ilm te tegu ci xam-xama borom bi nee na du géndi alqawma adh-dhalimin la ilaha illa allah waaw mu ne fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم xataa idaa jaa'athum rusulunaa yatawaffawnahum qaaluu ayna maa kuntum tad'uuna min duunillaahi qaaluu dalluu cannaa wa shahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin allah borom bi ne kenn ana kan moo dàqa tooñ wala kenn dàqula tooñ min man iftara ki nga xam ne day duural di waxal ay nar borom bi tabaaraka wa taala wala muy nar ci aaya yàlla yi waaw di nar ci aaya yàlla yi te al kadibu ala allah kadibu ala rasulillah mu ñooyal nga naral borom bi tabaaraka wa nga naral yonent saa sallam benn lañ loolu moo tax dinañ ñëw wax nañ la pareegu ndax hadis bi ñetti nit la wax ñun li ñu concerne lañ nekk ba léegi muy baabu ru'ya dina ñëw ci ñeneen ñi insha allahu taala waaw même bu dee duñ ci guddal parce que li ñu ci amal solo te li tax imaam indi ko fii mooy côté gisal nekk bët yi gis nga gént nga loo xam ne géntoo ko waaw muy wax aw kazzab bi ayati ba pare waa ji di nar ci aaya yàlla yi jël aaya yàlla yi jël ko di ko firee lu ko neex loo xam ne wuute nag muraadullah wa te moo ko tey sallallahu alayhi ndax ngir doxal intérêt boppam wala intérêt communauté am tax muy sukkandikoo aaya yàlla di ëcc ay xaal ay aaya yoo xam ne di si sukkandikoo ci seen saaxaan yi nekk te moo ko tey kooku kenn dàqu ko tooñ mu ne gis nga ñooñu yanaaluhum nasiibuhum minal kitaab gis nga bon ci benn ci firi quoi li yàlla bindoon ne dinañ ko jot dogalal leen ko bindal leen ko ci lawhul mahfuz ci lu jiitu ko ne ñii dinañu ko am ci wàllu wërsëg fii ci àddina dina leen jote ah dinañ ko jote waaw loolu moo tax yàlla ne woon waajooju milliardaire lay doon affaire am di dox gaa yi naan waay man li ma ci jaaxal ah sawaay sawaay leen ëpp taal de <laughs> sawaay li may dreere fu mu jaar fuur yu topp ko caayañ bayre ji moo ko yor borom bi ne loolu dara ba pare mu dëkkal yi lépp lu mu wax nar la ci alquran ak waxal yàlla lu waaw waaw borom bi ne loolu maa leen koy jay noonu ulaa'ika gaayoo yee sori ci mbon yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab la ma bindoon ne dinañu ko jot ci seen wërsëg ci dund gi dinañ leen ko jote dinañ ko jot hatta idaa jaatum rusulunaa noonu laa leen di bàyyi di leen jay seen affaire dox ba suñu ndaw yi nga xam ne ñooy ñëw yatawafawnahum ngir faat leen nag muy malakul mawti ak ña ko ciy jàppale bu ñëwee di leen sànni leen nii xaalu ay nama kuntum tad'una min dunillah waa ana ña nga xamante ne fan ngeen ne woon ak ana ña nga xamante ne nii ña ngeen doon woo en dehors de yàlla dañoo seen collaborateur ci jinne yeeg buxaabakat yeeg kàccikat yooyu ngeen di wax mais am nañu. kaay ne ñooñu sànq wëlif nañ ñu daw nañ waaw ba pare ñu seede ci seen bopp que ne ñoom kaanu kaafiriin ay yéefér yu bon lañ woon gëmuñu woon yàlla dañ ko doon bu boo bu dee yéeféru max bi leer na. allahu akbar kon lii lépp mooy kuy naral ci yonent bari saas borom bi di wax naan gént nga loo géntul kooku du texe suñu borom wax ci suuratu yunus ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba aw kaddaba bi ayaatihi innahu la yuflihu al-mujrimuun waaw kan moo dàqa tooñ kenn dàq la tooñ waaw ndax waxal yàlla amul xeetu bokkaale la mu ne gaa yooyu ulaayka gaa yooyee de lo aw kazzab bi ayati ba pare muy waxal yàlla ci aaya yàlla yi lu dul noonu di ci nar na la leer ne kooku laa yuflihu dëgg-dëgg du du du taxe al mujrimuuna way jomboñaa jaamu ñi aay yi bari na waaw waaw moo tax Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam xamoon loolu moo taxoon te suuratu euh, euh, Taaha mu waxoon ko ñi nga xam ne ñooy saxaratu Firawna yi waaw mooy ñamu dajale woon njibarkat ya waaw njibarkat yam dajale woon ngir neenal dëgg gi ci Seydina Muusaa ak Haaruun alayhimu salaatu wassalaam indi ba mu joxee rendez-vous ne bañ ne joxantee rendez-vous mawdi maw'idukum yawmu ziina wa an yuhshara an-naasu duhaa ba ko Seydina Muusaa waxoon fête nationale jour bi ñëpp di muy bésu taar bi boobu laa tànn nga indi sa magicien sa saxara yi sa buxaabakat yi nga am yépp ñu xool ndax sama yat yi mbiru caaxaan la wala kan mag ñoom ñoo nekk ci dëgg biñ ñëwee taxaw fa tawalla firawn fa jamaa kaydahu thumma ata firawn na dem ba bés ba rendez-vous ba jox fête nationale bu doon tey nga xam ne ñëpp dañuy nekk en cause ñëpp war a xool firawn ak défilé yi ak armée tout ce que l'Égypte a li Égypte yu am ci fas ci doole ñu boole waale ci nag tey ngeen tey tey spectacle bu extraordinaire parce que benn waay la bu fi ñëw taaw di yonent yonent lu moom noonu la ko jàppoon Firawna tey nag la ko sama magicien kii wérul xamul li xew Égypte lay ñëw di bàkku kii nag moo bàkk jàkk bu doon <laughs> ci waxi wolof la illa bàkk na jàkk nag waaw waaw waaw <laughs> sawaay xanaa xamul ne fii fi la sehr baax facca baax Égypte mu ñëw di fi def affaire match tey mu dee biñ ñëwee ba taxaw Seydina Muusaa lu mu leen wax ngir mettre leen en garde waxal yàlla lu amul qaala lahum Muusaa waylakum laa taftaruu ala Allahi kadiban fa yusxitakum bi'adaab fa yusxitakum bi'adaabin wa qad xaaba man iftaraa waaw ah Seydina Muusaa ibnu Imraan Allah Seydina Muusaa ibnu Imraan alaa nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaati wa salaam mu ne leen ma waylakum maa ngi leen di mettre en garde attention attention de yéen magiciens les magiciens de Firawna attention waaw bu leen naral seen borom de bu leen waxal seen borom de waylakum la taftaru ala allahi kadiba maa ngi leen di mettre en garde de bu dëgg gi feeñee na ngeen nangu bu leen fi nekk hein di waxal seen boroom li nga xamante ni di ko naral ndax bu ngeen ko defee kat fa yusxitakum bi azab waaw Allah bu boobaa nag boroom bi tabaraka wa dina leen teg waaw dina leen déjjiti alak leen ci li nga xamante ne nii ci mbugal moo xam ne moom la leen di teg Allahu akbar laa taftaru ala allahi kadiba waaw ba lii ba fi indi muy dëgg ngeen xam ne dëgg la ngeen continuer ndax na mii moo wax ne jàpp leen ne njibar la ngeen xam ne du njibar xam ngeen ne li ma indi bu boobaa wuti naa ngeen def bu reere rek na ngeen nangu waaw <laughs> boroom xam-xam boo amee xam-xam ci domaine bu la neex géographique li am ku ñëw wan la ci loo xam wute naa yow ku jaar ci école yi nga jaar reconnaître ne non sa nag bokk ak ñun fuñ jógee mais mu leer nga bëgg siisu parce que le gouvernement en place wala l'idéologie en place lii la wax bu boobaa yaa ngi duggal yaa ngi utal ndëgg sërëx ngir sa bopp te waqad xaaba maniftara ku tus na perte na maniftara képp koo xam ne daal di ngay kacc tay waaye ba àddina bi tukki képp kuy kacc kat di créer ay mbir kooku na ko leer ne nekk na koo xam ne ku kuttus la waaw allahu akbar kon lii lépp ay aaya la yu bari la yoo xam ne euh, euh, euh, ku dem ci alquran di nga ko fa fekk allahu akbar kon <laughs> ginnaaw lii léegi nag mu des parce que yonent bay saa salaam kon lii mën nañu tëje noonu ci côté suñu bunt bi ci wàllu gisloo sa bët yi loo xam ne du dëgg gravité bi ci nekk waaw te loolu nag mooy nga wax bu neex bi wala bu naqari bi benn la de waaw parce que boo fi ñëwee tiitloo nit comme li Iblis def di wan jaam bi gént yu ñàng ngir li yox li yox ziye ngir mu daal di koy ga eh, tiitloo waaw jàqloo ko yow nga ñëw di def ni moom yow en tant nit nga nekk shaytaanul ins waaw naan am na musiba koo xamante ne yow dina la dal gis naa ko ci gént ah waa Serigne ah, waa loolu lan moo ci kii nag ah comme ni waxoon keroog xanaa nga génne nagu wenn melo ah, nagu wenn melo boo ko jële mu ne boo ko mënula gis ah man de war naa koo mën a am sama gaay xam naa moom am naa ay ñoo xam ne ay sàmmkat lañ bu ma leen ko laajee war nañ ma ko amal waa ñaata la neuf cent mille ay <laughs> neuf cent mille francs naa la boo koy jox boo mayul nag ba pare yow dangay am njort gu rafet rek <laughs> ñëw nga ci àll bi fu nekk nga dang dangi fa laa jël oto wàcc jëlub sareetu mbaam jël watiir fu nekk nga jaar fa ndax jàpp nañ ne conscience wolof sëriñ bi nekk ci àll bi moo gën a ay waaw nga jël xaaju daanaka lu million bu manque jox ko ko ñibbi nag foog ne sëriñ ba defaral na la say affaire mu ne dina baax ndekete yoo keroog la commencé bànneexu waaw di bànneexoo alal ji nga ko jox kooku noonu ci la tiitloo na waa ji waaye loolu mu def c'est tellement grave waaw mooy nga nettali nettali boo xam ne bu ñàng la wala bu baax la lépp ci yem waaw waaye nag bi ci gën a mooy nga ne gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam quoi <laughs> ndekete gisoo ko waaw waaw gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam ci masha Allah yal na leen ko yàlla wan gaa yi dagg ndekki kat bi mii nangam ak ngaa <laughs> ndekete yoo seen xën gi xën wi neen ji day nar la fi wax wal iyaazu billah léegi nag ginnaaw buñ ci wàll wi yeneen tubaab yi saa saam daa am ñeneen ñoo xam ne ñoom la njëkk a wax dane dane dane <laughs> dane ah min a'zami al-firaa an yadda'iya ar-rajulu ila ghayri abiihi nañ ñëw ci loolu bala ñoo tëj mooy nit ki di wootewu ci keneen ku dul baayam ne moo ko jur loolu loolu moo xam nga def ko ci këyit yi wala nga def ko wax ko c'est la même chose bakku na ci duur yi gën a moo tax ñu suñu doomu jamono war a def attention ngir ami papier nga ne diw maa ko jur te juróo ko wala diw diw ne moom bi gën a mooy waa ji ci boppam waaw waa ji ci boppam daal di déshérité moom ne bàyyam bo man noonu man moom sawaay ah man daal man wolof yi bokkatuma ci ñoom nangam ak nangam waaw looyu da waaru quoi man daal Nicolas moo ma moo ma wala man daal man je me considère comme un français alors que yow Sénégal nga juddoo ñëpp Sénégalais man sama dara laa taxul amul dara lu ma takk ak ñooma ah, non non non man léegi man non man man change sa tour change sa tour sa naissance sa date de naissance sa kii boobu nu mu tudd sa nom sa prénom yépp waaw tudd sa bopp sa waay euh, Blaise nangam alors que yow sa saa ñoxor nga tuddoon wala nangam nangam ne léegi koo juru a keneen la loolu bokk na ci buur yi gën a garaaw waaw loolu nag ne damay dimbali nit ba pare. wax yu mel noonu bind ko ci kayit ba administration waa dëkk boobu gëm ko yaa ñii wa yem lan mooy dif lan mooy différence bi lan mooy différence bi parce daal bu dee duñu daal lu ay jullit daal lu ma neex def du ngeen bàyyi wax lu amul mu ngi mel ni kii naan damay jaay sàngara damay jaay sàngara mais du ma ko jaay julli ñi euh, yéefér yi laa koy jaay loolu est nit taxaw na ne loolu war naa mën a nekk parce que yi laa koy jaay wala yaa billah bo yeneen saa saa ne bokk na ci a'zamul firaal yi ne garaaw ci duur yi nga ñëw wax loolu ba pare naan da ngay am looy wax <laughs> waaw waaw nit kii maa ko jur yow juróo ko nga nga nga falsifié yi hmm. def na yow yaay yow yaay baayam wala yow yaay yaayam alors que doo yaayam waaw hmm. léegi gaa yi gëm ne walla yow kii yaay yaayam dëkkate yoo du dëgg nee nga da koo bëgg dimbali booy dimbali ni doo ko dimbali ci lu baax ah am na yeneen procédure yoo man a jaar waaw waaw autorité parentale xanaa lool man nga ko waaw am na pays yu ko nangu au minimum baayam bi ko jur wala yaayam déchargé wu ne léegi daa doomam ji diw la jox autorité parentale bi bu ko defee boobu bu demee ci moom nekk foofu loolu dëgg la <laughs> waaye nga bëgg a ñëw de léegi ni may def damay bon suñu mairie njallaxaan yi moom sawaay <laughs> way nga daal di dem ñu ñu créer la extrait bu bees ne diw moo ko jur effacer sa baay dugal keneen parce que waa ji c'est un papier américain la bu ko defee doom ji mu mën ko indi Amérique loolu yaa ngi def li yoneen saa salaam doon wax inna min a'zamil fira bokk na ci duur yi dina pataay yi gën a garaaw an yadda'i ar-rajulu ila ghayri abihi nit ki di wootewu ci koo xam ne du baayam kon loolu c'est tellement grave nañ ciy bàyyi xel amul ne man daal li yàlla tere fekk bu ñu ko bëggee bu taxawee sama kanam man la maa bëgg rek affaire bi daa war a dagan quoi déedéet taxu koo dagan loolu dara la ci wàññiwul. kon ñaareel bi gis nañu ko ngir ñu jàllo aw an yuriya aynahu ma lam tara lool romb nañ ko muy gisaloo bëtam yi lu mu gisul bu mu jógu aw yaqul ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul ñett yi mu dajale bu di nekk mooy loo xam ne borom bi la koo def dogal boole la ci diw ne kii mooy sa waajur kii ci ñi nga génn askan wi nga bokk nga ñëw ne bokk ma ci dugal sa bopp boole sa bopp weneen askan woo xam ne leen indi problème yu rëy ci wàllu ay miraas ak yooyu après nan la ñuy miraas ñu boole la ci doomu paa bi alors kaw bokkoo ci nga jël àqu yeneen lekk ak yeneen yeneen yi ci nekk mooy lu yàlla def ne lii nga ne man d'accorduma li yàlla def mel ni loolu nga wax waaye kii gént naan yàlla eh, eh, man gis naa gis nañ ko sànk mooy da nga ma wan kon da ngay kàccal yow waaye aw yaqula wala waa ji di waxal ala rasulillah yonent saa salaam maa lam yaqul lu waxul moo tax ci hadith yii nii gisoon nañ hadith Seydina Abu Hurayra bi waaw version yi nga xamante ne moom la ci imaamul Bukhari yi indi woon rahimahullahu taala bi nga xamante ne nii ci doon wax naan ah ar-ru'ya as-sadiqa wala as-saliha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa am na boo xam ne la ko jeexe wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar te képp ku ma waxal loo xam ne du dëgg man yeneen saa salaam na waajal chaise ba nga xamante ne moom lay installé wu biir sabar waaw bu ma déggal nag ñu réer ñi nga xam ne naan noo yeneen saa salaam dana kadhaba alayhi mooy euh, euh, euh, mooy fen waral ko mooy fen waral ko man nag dama koo kasabtu lahu dama ko fenal ngir defaral koy mbiram yow lool li nga waxu noonu sax moo gën a garaaw waaw xam nga bari na ñoo xam ne dañuy nettali nettali yu amul ci seen sëriñ ak yooyu ngir lan ngir jàpp nañ ne nettali yu amul yi day tax kotu seen sëriñ gën a jóg ah yow sa sëriñ nitu yàlla wala yu yàlla yow soxlawul ku dul nit ko xaqaa xaqa comme yow ku doye di ah mees wuti comme yow ngir ay mbiram jóg ci ay fen yoo koy fenal wal iyaadu billah ñun duñu xalaat yéegi yonent way saa saam dafa soxla say kàcc yow nga naan kadabtu lahu di ko fenal ne damay fenal yonent saa salam ngir affaire yi dox waaw ngir ngir affaire yi dox dama koy fenal ngir affaire yi dox ngir affaire ngir affaire yi dox ngir léegi mooy yonent saa saam dafa soxla lool alquran ak sunna li ci nekk doyul ngir convaincre nit ñi comme ni nga xam ne moom la ko ñenn ñu doon defee ñu xamul dara ñi ci wàllu hadith di créer ay eh, eh, eh, fadailu suwar jàpp naan boo man damaa gis gaay yi <laughs> ñoom nu wax <laughs> ñu doon ñoom nu wax <laughs> waaw di créer naan damaa gis nit ñu ñu jublu li nga xam ne mooy fiqu Abu Hanifa ah, topp ci fiqu Abu Hanifa bi rek. délaissé alquran léegi nag moo tax ma créé hadith yi nga xamante ne nii day wax ci ngëneelu euh, li nga xamante ne nii mooy saar yi quoi wal bi billah ngir euh, euh, xëcc nit ñi ñu ñu ñu daal di nekk yittewoo li nga xamante ne mooy alquran Nuh ibn Abi Maryam <laughs> la ilaha <laughs> yooyu mooy façon yooyu waaw façon humain nga xam ne juge yu mar wala woon quoi ya ilaha illa mais dara mooy loolu est daa soxla yore alquran ngir nga xëcc ci ñi daa daa soxla ngay wax lu amul di créer naan saar bi am na ngëneelu sàngam saar bi am na ngëneelu sàngam aar bi ngir xëcc nit ñi ngir ñuy naafila euh, euh, taraawix yi ci ramadan nga créer yoo xam ne guddi gu nekk am nay ngëneel rakkay sàngam boo ko defee ñaata àjjana àjja ju nekk nangama ki nangam lal bu nekk ñaata xuuri ay naa ci nekk ñaata oor ak nangam lool l'islam da koo soxla yeneen saa saa soxna la lool ah bokk nañu gën a garaaw bàkkaar ak la ñu wax ñàkk dëgg mooy ngay waxal yeneen saa maalam yaqul lu mu waxul moo tax euh, euh, ku xamul xadiis bu ci tax del jël xadiis yu wóor leer na boo waree waxtaan nekkoo koo xamante ni nii dama lay laay biir laay biir sama bopp ginnaaw sama bopp hadith yi wér sahih imaamul Bukhari yow ngi fii sahih imaam Muslim ngi fii sunan yi gaa yi def nañ taxriij yi wax la hadith yi wér ki wérul nga jëm ci yooyu musnad yeeg yooyu masaanid yi téere yi hadith yépp nga jël yooyu tam bàyyi lu extraordinaire am na ñoo xam ne jàpp nañ ne fokk tey ñu indi loo xam ne day extraordinaire ni ñépp yéego ñu dem ci mawduwaat yi nekk ci téere yi téere yi xam-xam yi bien sûr xadiis yoo xamante ne ay ay mawduwaat yu ñu sosal yoneen saa salaam nga ñëw jël ko ci gën garaaw nag boo xamee ne lii mawdu la dañ koo sos comme niñ ko waxoon bi ñuy tàmbale nga ñëw di ko nettali yow yaa ki wax yaa yem loolu amoo droit di ko nettali lu dul nga ne lii mettre ci en garde amul waaw lii amul waaw wa yut'imuuna at-ta'aama 'alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira innamaa nut'imukum li wajhi llaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa nga ñëw bëgg rek lu gi waa woobu ndeysaan yow nga gis ci tafsiir yi gis ne loolu mawdu' la loolu du loolu du dëgg amul eh, nettali boobu ñuy nettali naan Seydina Ali dafa xiifoon dafa wooroon non euh, euh, après. ak euh, euh, euh, nizaron après mu ne day woor <laughs> yuufuuna bin nazri sayyidatu Fatima ne moom itam day def ni moom wala ñoom ñaar la woon après seen doom yi sayyidina al-Hasan ne moom itam dañ ci solidarité sayyidina al-Husayn ne tamit day solidarité radiyallahu anhum ah biñ ñëwee première jour ñu woor ba war a dog ah lañ waroon a doge ak la muy tuuti tuuti ab miskin buy yalwaan jaar fa ab way ñàkk ah mais ah, waa kër yeneen saa sa waa lu bayti rasulillah ab miskin de mu ngi nii waaw xiifoon bëgg ku ko dimbale rek ñu jël ndogo la jox ko ñu continuer noonu amuñ luñ lekk continuer waale woor comme que ñetti fan lañ waroon a woor lañ misaroon ca ñaareelu fan ba ñu dem ba demati ba tegee ki waar yo ndogu ab yatim ab jirim jóge ne ah waaw kër yeneen saa salaam ab yatim de ab jirim mooy ñëw de di leen sàkku ngeen dimbali ko ñu jëlati ndogoro jox ko continuer waat nelaw noonu guddi suba jot ñu continuer woor ba ñetteelu fan ba ñu woor ba timis di jot ab prisonnier daal di jóge nee ne ah waa kër yeneen saa salaam ah ab prisonnier de moo ñëwoon di sàkku ndimbal ñu jël mbir mi jox ko ko rek xëm yeneen naa Jibril <laughs> suñu borom yónni naa Jibril ci yeneen saa salaam mu wàcc aaya yii loolu yëpp du dëgg amul loolu kadib la moo tax al imaam al qurtubi rabiyal rahimahullah ci tafsir bi da ko ëndi ngir ne lii amul waaw te loolu fee koy ware yow xam nga Seydina al Xuseyn kañ la juddu yeneen saa salaam di génn àddina moom nee na man yeneen saa salaam Seydina al Xasan mi ko mag mi ko mag xam nga duñu duñu ay seex ah, comme li wolof yi di wax <laughs> waaw dëgg la ku am ay seex ñu tudd la Xasan ak Xuseyn c'est très bien <laughs> waaye du ñuy seex ah non du ñuy seex de Seydina al moo mag a nekkul daa juddu léegi après keneen ku juddu ah non non non mu juddu ay kii waay ñanal la <laughs> Seydina Hasan moom ak te Seydina yow Seydina Ali ibn Abi Talib xanaa xamoo ne Badar bi muy am dencagul woon Seydina kii Sayyidatu Fatima te Badar deuxième année bi la ndax keroog butin yi mu am Badar ci la ne man ci laay waajal ci la gëléem gam ci amoon ci lay waajal ngir sama mariage bi ak Sayyidatu Fatima ba Seydina Hamza daal bi woon ko cor cor gëléem ga boosu gëléem ga gëléem ga kii fekk taa yooyu ñu ngi naanoon ba màndi loolu taxu ñoo jóg waaw kon kooku mooy te yonent saa salaam début l'an onze la génn àddina Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma côté at mi Uhud am jamono jooju la juddu mooy troisième année bi jàpp quatrième année bi moo tax bi yonent bi alayhi salaam bi génn àddina moom sept lu gën a bari lu mu am mooy sept ans Seydina al-Husayn c'est après la juddu moom après moom ci boppam daan moom jëlewul fàttalekul Seydina Hasan nee na man li ma fàttaleku keneen saa sax gisoon nañ xadiis bi daa maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka <laughs> ay kàddu yu daw laa fàttaliku man yonent bi alayhi salaatu salaam léegi kooku nga ne moom ci lii la xewoon ay kii da doon woor nangam ak nangam bàyyi leen këdib lu dëgg léegi yow boo xamee loolu nga ñëw di nettal yu mel noonu ngir ngir rek walla wan gaay gaay tey wala yow yaa ngi waxal yonent bari saa saa ak yàlla mi nga ne daa wàcce aaye ndax loolu yow yaa ngi koy waxal lu amul kon nag nañ def faire très attention tous les gàmmukat tous waxkatu ci rajo ak di waxkatu diine na ngeen seet laa wax ci l'islam na ngeen seet li ngeen di wax fan la tegu sinon képp ku waxal yonent bari saa saa lu mu waxul bokk na yow ci ñi gën a dàq kacc ci kaw suuf yow fi nga. te yonent bay saa saam nee na man kadaba alayya muta'ammida képp koo xam ne daf maa kaccal te tay ko parce que nit mën naa bañ a xam xadiis comme bi ma la doon wax jël kitaabul at bi ma jaw Jawzi ñëw rek jàpp ne mooy les sujets gis ay xadiis nga xam dafaa dajale yi nga xam ne dañ koo créé du dëgg waxal ko yonent saa saam nga ñëw jël euh, di nettali ndeke loolu amul loolu nit mën na koo dal ndax xamul ndax nay bi naïveté ak ñàkk xamam mais nga xam ba pare di def loolu te doo leeral nit ñi jàpp ko di ko jëfe <laughs> yow bu boobaa di nga am problème kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci la ñu yem ci euh, euh, euh, ci lañu ñu jeexal li nga xam ne mooy bunt bi di téere bi en plus en même temps kitaabu aadaabil mi wal idtijaa'i hmm? insha allah bii di ñëw ñu gis beneen téere bu bees kitaab bu bees borom bi def ñu jeexal ko li nga xamante ne habla mooy le deux le deux awwal ci li nga xam ne mooy euh, weeru gàmmu di weeru juddu yonent bi alayhi salatu wassalam tombeek li nga xam ne mooy vendredi 6 euh, septembre 2024 euh, fii ci Villeurbanne min bi Faransa <laughs> yal na borom bi daal di nangu lépp daal di barkeel insha allahu taala ah, lii di ñëw ñu daal di jël téere bu bees